auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen baal wàq fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir weeru koor gi tey di fukkeelu fan bi ñu fas yéen ci ànd ak Serigne Mahamadou Faye bàyyi ko ba Fatick fas yéene at nag ñun jàngat loo xam ne moom ci la spécialisé wu te mooy jukko yu rafet yi nga xamante ne cedd yi amoon nañ ko xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslaf rek ci ay yëngutoom mu tàmbalee am njàngam di njàngum école am foofu ci buleel ci région Kaffrine ginnaaw bi mu jeexeelee ci enseignement primaire ak enseignement moyen ci la dem foofu ci Kaffrine foofee la jànge enseignement secondaire ci lycée bu Kaffrine ginnaaw bi mu dugg ci wàllu enseignement muy jàngale ñu jël ko muy jàngale ci école primaire yi mu jàngale fa lu mat juróom-benn waaye nag waxtu wi ñuy wax ak moom mu ngi bokk ci ñi nga xamante ne dañuy liggéey foofu ci inspection bu Fatick mu spécialiste wu nag ci wàll gi muy bëgg waxtaane muy wàllu aada ak cosaan waaye euh, muy koo xamante ne ku ràññeeku la ci terrain bii nga xamante ne ci lay bay tey waar wi nga xamante ne ci la nekk di ci bay tey mu nekk ko ci ràññeeku di koo xamante ne ràññee nañ ko ci plateau diine yi ak ci conférence yi ak sax nag ci média yi ndax rajo bii nga xamante ne moo nekk Fatick ñu koy wax Ndefleng moom am na fi émission boo xamante ne moom mooy ki nga xam ne moo koy animé naka noonu tamit réseaux sociaux yi moom bokk na ñi nga xamante ne dañ ci wutu ngir di jàllale rek message bi nga xamante ne moom la jàpp ne bu ko jàllalee dana jariñ amal njariñ jullit ñi kon ci tënk rek sëñ xamat Faye moomu noonu moom lañ dalal fi jotaay bi tey ni ma ko waxee léegi mu fas yéenee ànd ak ñun ci tomb bu am solo muy ceddo yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon démb. ak seeni valeur kon incha allah ci biir waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee baatu ceddo lan lañ ci jublu ñaareel ba tamit danañu wax xamal ceddo yooyu nga xamante ñoo fi nekkoon démb seen valeur yu baax yi nga xamante ne moom lañu amoon ba tey tamit danañu xamal lenn ci sëriñ yi nga xamante ne ñoom ñi ngi askanoo ci ceddo yooyu noonu ba tey tamit dana dikk ci relation bi nga xamante ne moo doxoon ci diggante ceddo yi ak sëriñ si nga xamante ne ñoom lañ doon dundal ci jamono jooju noonu xam naa ne lii lenn la rek ci ay junj yoo xamante ne incha allah danañu ko baaxee ci biir waxtaan wi kon bi muy ñëw tamit mu ànd ak ay mbokk yoo xamante ne walla gi mu nekk di ci yëngut rek ci la ñuy yëngutu ñoom tamit muy ay jàng jàng ak jàngale ay jàngalekat di nekk ay mbokkam ñoom ñëpp ñeen ñi bàyyi ko ba Fatick. ñenn ñi bàyyi ko Touba ñëw ànd ak ñoom ànd ak moom ngir bokk ak ñun jotaay bii nii ngir sàkku fi aw yiw yiw woowu yàlla nañ ko yàlla defal defal leen ko. kon bi ñëw ñu ngi ànd ak sëñ seex Diouf ak sëriñ Abdoulahi juuf ak sëriñ Babacar Sylla ak sëriñ euh, sëriñ Kos Biaye Biaye kon ñooñu mooy ñi nga xamante ne ñoom la àndal bi ñu ñëw xamaa ne ñu fàtt mbokk yi rek ne incha allah suba ci dibeer ji danañu fas yéene dalal sëriñ sàmbay mu fas yéene ànd ak ñun ci nafasatul waxt te mooy am solo goo xamante ne waxtu am na ko solo bu dee ginnaaw suba incha allah danañu fas yéene dalal sëriñ Mourou Mbacke moom sëriñ sëriñ Salif Mbacke moom sëriñ Mourou Fatick xari incha allah mu fas yéene ànd ak ñun ci alxanaa te mooy doylu xamaa ne incha allah danañ ñëw ci di des ci programme semaine bi nga xamante ne mooy ñaareelu ay bis ñu fàttali mbokk yi nga xamante ne rek ñu ngi ñuy topp ci média yi ñu fàttali ne Darou Moukhty FM ak Ñaaxeen FM ñaari rajo yooyu en direct lañuy def waxtaan wi ku ko jàpp rek mën nga ci ànd ak ñun en direct ba tey tamit ci YouTube bi ku ci rek mën nga ci ànd ak ñun en direct ci waxtaan yi nga xamante ne moom lañu amal fi nii bu fekkente ne rajo yi koy def en différé euh, Lamp FM ak Diso FM ak Jant FM ak Benno FM ak ICAP Walfajri ak Sud FM ak euh, RFM ak Zik FM ak RTS Touba Mbacké rajo yooyu yëpp ku ko jàpp rek mën ngaa ànd ak ñun ci waxtaan yi nga xamante ne moom la amal fi nii ba tey tamit bu dee ci télévision yi Touba TV ak Lamp Fall TV. ñun tamit bokk nañ ci ñi nga xamante ne danañu jàllale waxtaan yi kon ci tënk rek lii mooy li nga xamante ne mooy eh, ñi nga xamante ne bëgg nañu mu ci média yi bu ñu duggee foofu rek incha allah dañuy maanaam kon li ñuy def rek mooy dañuy jox sëriñ mu Mouhamadou fay ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal defal defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. laa hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim bismillahir rahmanir rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di jiital ci nuyu gi ak ziyaar bi mi nga xam ne tey mooy kilifa bi yoonu murid yépp di Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na ko sunu boroom yàggal sunu kanam ba lépp lu mu nal ci yoon wii ñu mu matale ko te ñu ànd kook moom ñu ngi ñaanal it kilifa yi ngi fekk fii ci dëkk bu sell bu tedd bii ak euh, kilifa yi fi nekk yépp yi fi teew ak yi ñuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare euh, di leen wax ne nag ñëw nañ di ay dongo yu xeebu euh, fekkee ci waxtaan yi nga xam ne ñu ngi ko doon topp daaw ba ren muy jataay yu bari njariñ jataay yu bari xam-xam te xam-xam yi wuute loolu taxa sax mu loolu sax moom ma ci boole man mii dëkk bi nga xam ne nag mooy Darou Moukhty du dëkk boo xam ne dañ fi jàngale xam-xam waaye dëkk bu ñuy jàngee la waaye du dëkk bu ñuy jàngee du dëkk bu ñuy jàngalee ñun loolu xam nañ ko ndax fii Euh, yaakaar naa xam-xam moom euh, buñ ko doon séddale ci réew mi fii bu jiitiwut du des gannaaw euh, ni ko sëñ bi waxe nag thème bi ñu nar a waxtaanee dafa jëm ci ak ceddo liñ ci nar a waxtaanee nag mënoon naa yaatu waaye dañ ci jël li nga xam ne bu ko nit ki xamee rek dana mën a xam lan mooy ak ceddo ndax léeg ñu am ci dégg goo xam ne day safaanoo ak li nga xamante ne nii moom mooy moom moo ca am dëgg-dëgg euh, fi may tàmbalee waxtaan wi mooy euh, réew mi ñu dëkk di Sénégal euh, képp ku fi nekk te am yéene gu rafet am jikko ju rafet di ko doxee te di ko digle am na loo nemmeeku ci réew mi loo xam ne newu fi woon démb muy jikko yi nga xam ne tàmbale naa yàqu fenn fi sax dem nañ ba jikko yooyu daanaka mën nañuy wax ne jeex na euh, yenn ci ay barab rek ngay dem gis nit ñi di ko dundal euh, te loolu dafa jaaxal ñépp te ku ne diine wax jikko ku ne ceddo it wax ay jikko waaye ndax jikko koy méngoo na wala méngoowut loolu dañ ci indi ay leeral waaye jaaxle bi li ko waral booy euh, dañ di ay jullit li ëpp ci réew mi dañ di ay jullit di pratiquer diine comme ni ko diine santaane masalan bii rek fiñ nekk nii ñun ñëpp ñu ngi woor mu bokk ci ponk diine ñu ngi julli wax ci juróom mu bokk ci ponk diine ñu ngi fi ne nii am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi waaj pour dem aji màkk yooyu nag di ay ay xeeti jaamu yàlla yoo xam ne bu ko nit ki dee def dafa am lum mu war a soppi ci jikkoom dafa war a am lu soppi ci ci doxalinam te dañoo doon ay jullit ba noppi am jikko yoo xam ne ba tey mi ngi des ci ñun te boo xoolee démb ci ceddo yi jikko yooyu daanaka amul woon ci ak ceddo bokkul woon ci li ceddo yi doon incarné Euh, ba léegi ci jaaxle googu rek xam nga jullit ñun dañoo jàpp ne nit ki euh, lu ay jikkoom yàqu-yàqu bu duggee ci diini islaam jikko ya daa war a defaru waaye nag fi mu ne nii dafa mel ni safaan bi moo am ndax ay jullit lañu waaye dëgg dëgg dëgg nañu war a mel daal euh, meluñu ko loolu nag doon na loo xam ne jaaxal na ñépp te loolu warul woon a mën a demee noonu léegi nag bu ma ñëwee nag ci thème bi xam ngeen ne réew mi dëkk laata l'islam bi di dugg fii ci réew mi laata laata l'islam bi di fi di fi dugg société bi fi nekkoon société ceddo la woon waaye xam ngeen ne société ceddo dañ ko tabax ci ay valeur ci ay valeur lañ ko tabax gannaaw gi nag la diine islam ñëw bi diine ñëwee tamit ñu tabax ko ci ay valeur mu ñëw fekk ci société boo xam ne tamit dañ ko tabax ci ay valeur ceddo yi nga xamante ne ni ñoom ñoo gënoon ci ceddo yi ndax lu ceddo yi yépp ñoo amoon jikko yu rafet waaye ceddo yi amoon ay jikko yu rafet ceddo yooyu li ñuy baax baax baax li ñuy gën gën gën ci biir ceddo gi yëg nañ ne am na lu leen manqué ñoom yëg nañ ko yëg nañ ko seen xol xam nañ ne ñoom li ñuy baax baax am na loo xamante ne ni daal euh, manqué na leen moo tax bi diine ji ñëwee ñu xool ñi nga xam ne ñoom ñu jiite diine ji ak ñi leen topp ñu xool seen jikko xool seen doxalin ñu daal di yëg ne ñoom la leen manqué woon mën nañ ko am ci diine jii moo tax ñoom ñu moo tax ñoom ñu bàyyi lañ ne woon ñëw dugg ci diine ji waaye nan lañ ci duggee ñoom bi ñu dugg ci diine ji lañu amoon démb ci lu rafet ci ay jëflante yu rafet ci ay mbañ rus ci ay mbañ gàcce yooyu dañu ko indaale ci biir diine ji ndax ci la bokk moo tax ñoom biñ ci duggee rek dañoo daal di nekk ca kanam ndax xam nga da ngay dégg sax woykat yi wala fi naan ku namp ñaari weeni ngor di garmi ku ñamp eh, ku namp ñaari weeni ngor di garmi nag buñ ko waxee ñaari weeni ngor yi mooy gor nga woon démb laata ngay doon jullit am na ay jikko yu rafet yoo amoon laata ngay doon jullit nga jóge ca nag indaale ko ci biir diine ji fekk jikko yu yu gën rafet yooya yu gën a taaru yooya kon yow danga namp ci ñaari weeni ngor moo tax nga war a doon garmi loolu nag ak ngar nag fi ne nii daanaka daal dafa mel ni dafa xaw a tumuranke ci réew mi te fii jamono toll jamono defee tolloon ndax ku mel ni sëriñ Touba bi muy ñëw fii ci jamono indiwu fi alxuraan fi la ko fekk indiwu fi julli fi la ko fekk ponk islam yëpp fii la ko Serigne bi fekk waaye makaarimal axlaax moo amutoon jikko ju rafet moo tumuranke woon moo taxoon bi sëñ bi ñëwee moom liggéeyam. yépp boo ko seetloo quatre vingt pour cent yi ci defar nit ndax mu am jikko ju rafet ca la ko daan def waaye loolu bu dee ci ñi jàng alxuraan ak ñi koy jàng ñoom tarbiya lañ ko tuddee ñoom tarbiya lañ ko tuddee waaye bu dee ci ceddo yi ñoom am na nu ñu daan tarbiya nit ba mu am jikko yu rafet mooy masalan boo jëlee lël lël muy olof bi muy séeréer bi muy joolaa bi muy keneen ci lañ doon defaree nit ba mu am ay valeurs yoo xam ne bu ca génnee rek dañuy daay naan kii léegi mat na góor mat na góor ndax lan tarbiya nañ ko ci niñ daan tarbiya nit ba mu doon nit ko mat ndax xam nga ci aada ak ci cosaan euh, bu fekkee ne da nga nekk góor te dugg duggagoo néegu góor duñ la considérer am na yoo xam ne boo ko defee mën nañ la ko jéggal waaye nag boo xasee dugg néegu góor ba génn am na yoo xamante ni mënatuñ la koo jéggal war ngaa mën a samp kër war ngaa mën a yor soxna yor leen di liggéey di daan sa doole doo wéeru ci kenn samp sa kër boo déggee wolof ne samp kër mooy yow mënal nga sa bopp lépp kenn dootul la dimbale ci lenn ngay wéyee nag sa ngor lii nag noonu la noonu la niti aaday ak niti cosaan yi doon tarbiya seen njaboot te boo ko seetloo tarbiya gële la muy def ci nit mooy jikkoy rafet waaye bii tamit li muy def ci nit mooy jikkoy rafet waaye definoo moo wute mu ñëw nag ci ak ceddo ndax baat bi dañoo war a xam lan lay firi li muy firi dafa am solo ndax boo nee ceddo euh, mi ngi juddoo ci askanu pël ndax ceddo euh, nekkul euh, wolof nekkul séeréer waaye pël la pël yi ñoo génnee baat boobu mais ñoom ceddo la ñuy wax ceddo bu la pël waxee ne oo oh, ko ceddo mooy kii ku muus la ceddo nag ak muus lay firi ak xelu loolu la ñuy wax ceddo mooy ku muus mooy ku xelu waaye fi ne nii boo ko waxee nit ñi euh, dafa am neneen nuñ koy nuñ koy déggee te du noona ceddo tamit soo ko waxee dafa am leneen lu nit ñi di xalaat yooyu danañ ko leeral waaye bu moo nee ñan ñooy ceddo yi ceddo yi mooy ñi nga xam ne xam ngeen ni réew mi ñu dëkk di senegal amul woon armée nationale amutoon tubaab bi bi mu fi ñëwee euh, nar a teg sunu suuf si loxo soppi nit ñi soppi jikko yi jël réew mi def ci lu ko neex dafa am ñu taxawoon ne loolu du am mu jaral leen ñu jaay seen bakkan mu jaral leen ñu jaay seen deret ah, ñooñu ñooy ceddo yi ceddo yi mooy ñi nga xamante ne nii eh, eh, bi fi bi ñëwee bi bi ñëwee nar a jël réew mi def ci loo xam ne méngoowul ak li fi newoon ña taxawoon di jaamaarloog ñoom di jaay seen jaay seen deret ak seen bakkan ñooñu ñooy ceddo yi mën nañu wax ne ñooñu ñooy ceddo yi waaye nag ci biir xeet yi am na ci ñoo xamante ne nii ñoom euh, bu ñu sampee seen kër bu tàngee ñu buddi seen i kër dem samp ko feneen waaye nag euh, am na ci ca ñoo xam ñoom fañ sampoon seen i kër ay téeméeri at tey jii boo demee seen kër yaa nga fa waaye ñooñu ngor moo leen fa bàyyi ngor googu nag laata diine di ñëw ñoom ñoo doon défendral seen bopp seen suuf ak seen njaboot nañ ko doon défendre mooy seen deret ak seen bakkan loolu daañ ci ñëwaat sax ci kanam ci biir waxtaan wi ñu bëri tamit boo nee ceddo dañuy yaakaar ne ceddo yi mooy ñi doon daan nit ñi di jël seen alal di ci def lu leen neex am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu la waaye nag société bi dañ ko organiser woon ceddo yi am na ci ay xeeti ceddo yoo xam ne ñoom li newoon seen devoir ak seen liggéey mooy aar frontières yi mooy aar kër buur ak njabootu buur te ba léegi loolu mi ngi am ndax euh, police ak euh, waa gendarmerie ñun ñoo leen di fay ci suñuy impôt ci suñuy impôt lañ leen di fay te ñoom xëy ñu gontu ñoom ñu ngi gëntu suñu sécurité di xëy ci suñu sécurité ak euh, suñu sécurité am am ak suñu njaboot te ñun ñoo leen di fay loolu moo fi ne woon cedd yi nga xam ne ñoo daan ñoo daan euh, ñoo daan wattu frontières yi di sàmm buur ak euh, ñi nga xam ne ñoo bokk ci askanu buur bi ñooñu ñun ñoo leen daan fay ci seen impo waaye bu paasee ñu ñu cedd yi nga xam ne yeneen ceddo lañ ñoom dañ naan sàmm wala ñuy bay ñoom dañ naan sàmm wala ñuy bay su leen réew mi soxlaa nag ci leneen ñu ñëw bu loola jeexee ñu dellu ci seeni tool dellu ci seeni gétt noonu lañ daan def waaye newoon la ñoom dañ daan wër kuñ gis euh, ñu daal di jël sa sa yëf daal di ko defee neneen déedéet du noonu euh, ba léegi ma ñëw ci ngëm gi nga xam nga ceddo boo ko waxee fokk nga dugg rek ci ngëm gi ndax ñoom gëmoon nañ yàlla wala gëmuñu woon yàlla loolu parce que ñu bëri dañu naan ceddo yi gëmuñu woon yàlla waaye ceddo yi de ñu gëmoon yàlla lañ parce que ñoom xamoon nañ ni yàlla kenn la te lu am moo ko dogal ku amit moo la may ku xañit euh, ku amut it moom moo la xañ ñoom loolu ñoom xamoon nañ ko te dama ciy ñëw ci siin gi nga xam ne moom laa gën a xam hymne national bu siin ndax dañoo jàpp ne hymne national tubaab yi ñoo ko fi andi waaye déedéet réew yu ñu li fi amoon muy Kajoor Bawol Saalum réew moo dem amoon nañ seen hymne national boo xam ne moom la ñuy waa réew ma tey nag hymne national lu séeréer bi am na ñoo xam ne bu buñ ko déggee dafa am luñ cay xalaat te du loola du loola loola réew mii yépp réewum siin ñépp ko bokk képp kuy séeréer ci bakk boobu nga bokk bakk bi mooy lan fañ na ngooroo rooga de na xolum fañin fañ fañ ta wàccacaa loolu du lu ñuy foye hymne national lu séeréer yépp la amul kenn ku ko moom kenn moomu ko hymne national lu réew la mi ngi mel ni nga ne pince yi ñuy jàngal xale yi ci école bi ñuy yégal drapeau ni mu mel Sénégal lii noonu la meloon ci siinu démb ga te loolu boo ko fiiree ci olof dangay xam ne kon ñii xamooñ nañ ne yàlla rek ay buur ndax fañ na ngóoroo roog a def mooy lan waa jii loo ko bañ bañ bañ du tee yàlla taw ci toolam o fañin fañ fañ tawacaca loo ko bañ bañ bañ dana fa taw kon yow bañ ko taxut mu am li war a am bëggu koy taxut mu am lu mu warta am te loolu defe naa ne yéen waa euh, ahlu ahlu tasawuf ak ahlu sharia yéen da ngeen koy jàngale da ngeen di jàngale ne nit ki munoo koo bëgg a bëgg ba may ko lu loo xam ne du wërsëkam munoo koo bañ a bañ a bañ ba xañ ko wërsëkam kon ceddo yi xamoon nañ ne yàlla kenn la moom rek mooy maye moom rek mooy xañ ñoom xamoon nañ ko waaye nag ndax daanañ jaamu yàlla déedéet daawuñ jaamu yàlla ndax xamuñ niñ koy jaamu gëm yàlla ak nga jaamu yàlla bokkut mën ngaa gëm yàlla nga gëm ne lépp lu am moom la waaye na koy jaamoo nag téere mooy ñëw ne la yàlla nii lañ koy jaamoo wala nit mooy ñëw ci yow ne la kat comme dugg nga ci diine ji nii la ñuy jàppee nii la ñuy jullee koor gi nii la koor gi lii lay bañ lii la nangu loolu moom nit moo la koy wax wala téere waaye ku am xel ku ne war a gëm yàlla ngëm yàlla gi nag amoon na waaye nag eh, ci jaamu gi moom desoon na la ko waral tamit mooy lii ma leen wax leneen li ma ciy teg mooy dañuy dégg ñu naan xërëm xërëm de am na waaye ñun de xërëm ñun liñ ko déggee ñun ci suñu analyse ak liñ ci jot a ci suñu xam-xam nit ñi ñoom ceddo yi xamuñ ne ni yàlla kenn la waaye nuñ ciy jote su may ñaan nan laay def ba sama ñaan yegg ci yàlla comme ñun ñi nga xam ne murid lañ bu ñuy ñaan dañuy ñaan ci barkib sëriñ bi te leer nañu ne sëriñ bi moom jot na ci yonent bi loolu moom werante wuñ te ku ne xam ne ne yonent bi moom jot na ci yàlla kon léegi bu ñu fa jaaralee ñaan bi dana yegg dana yegg te day yegg ñoom tamit comme ñoom gisuñu téere bu leen may gisuñu sëriñ gisuñu dara te yaakaar nañ ne xëy na seen ñaan bi buñ ko jaaralee fii mën naa yegg ci yàlla waaye ñoom yàlla lañ soxla waaye soxlawuñ xërëm bi canal de communication la boo xam ne ñoom yaakaar nañ ne xëy na mën nañoo yóbbu seen ñaan ñoom fañ bëgg waaye jaamu wuñu xërëm gëmuñ ko it waaw waaye dañ ciy sukkandiku xëy na pour seen ñaan yi mën a yegg ñoom fañ bëgg waaye tekkiwul ne nag ñoom moom lañ teg muy yàlla déedéet ma dellusiwaat fii tuuti fii nag damay xaw a dugg ci euh, lu yonent bi waxoon mu ne xayrukum fi jaahili xayrukum fi diin loolu nag borom dëkk bii moo ñu ko tekkil bañ bañ koo dégg ci olof ndax nee nag ku ma tegal fii ngor tegal ma fii diine ne ma ñaar yi benn nga ci jël ma jël ngor bàyyi diine te loolu lu mat a seetlu la lu mat a leerlu la tamit ndax diine moom boo ca génnee ngor moom diine amatu leneen la fa ne moom waaye la fa des moom du diine moom léegi ci loolu boo jëlee benn ay alxuraan boo ko boo ko tasee rek dana am ay valeur yu cedd yu bari yoo xam ne diñ ko ci fekk euh, aaya bi mooy baax na auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir wa iza axsarna bani israila la ta'budu illa la wa bil walidayni ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnaasi husnan wa aqimu salata wa atu zakat muy juróom-ñetti mbir boo jëlee juróom-ñetti yi ñett yi rek la ca doyudul def mooy la ta'budu du la bul jaamu kenn ku dul yàlla te jàmm gi wax naa ko fii gëm nañ ko waaye jaamuñ ko ndax xamuñ niñ koy jaamoo euh, ñaareel bi mooy wa bil walidayni ihsanan loolu kenn duñu ko jàngal yeneen yi ci topp mooy wa aqimu salaata wa atu yii moom amul woon moom waaye boo jëlee yi ci des yëpp juróom yi ci des moom ñoom dañ ko daan jëfe nag gën a rafete nag jëfin wa gën a rafet lañ ko doon jëfe kon yaakaar naa ñii nekkuñu peuple boo xam ne dañ leen di soppi déedéet dañ leen di mottali waaye nekkul peuple bu ñuy soppi ndax ñoom yu bari ci valeur ñoom dañ ko amoon kon léegi boo ko seetloo dañoo dugg ci diine ji ngir mottali seen jikko yu rafet waaye dugguñ ci diine ji ngir ñu changer leen complètement déedéet euh, xam nga sax dafa am loo xam ne nit ñi dañ koy faral di wax te duñ koy seetlu te léegi fi ne nii boo ko waxee ñu jàpp ne waxi caaxaan ngay wax mooy da ngay dégg ñu naan man ci yax bu rëy laa bokk boo ko waxee ñenn ñi dafa am niñ koy déggee waaye loolu du dara ci yax bu rëy laa bokk mooy lan mooy man fi ma bokk rus naa dugg ci lu sew du ma dugg ci mbir yu sew man fi ma bokk askan bi ma bokk. xamuñu lu sew loolu la loolu la bat biy tekki waaye fi mu ne nii boo ko waxee sax ñii dañ lay ree duñ xam lan la te nag bu fa ñëpp bokkoon am na yu bari yoo xam ne dana deñ yax bu rëy bu ñëpp bokkoon ci yax bu rëy kon sew sew moom dafay jeex jikko yu sew moom dafay jeex te jikko yu sew xam ngeen ne eh, yu bari yu diini islaam di dàq ak eh, sit ci ay jikko yu sew rek la bokk waaw kon nag loolu moom loolu loolu rek la mën a tekki waaye ndax diine ji moom bi mu fi ñëwee ay nit ñu amul valeur la fekk déedéet diine ji bi mu ñëwee fii ci réew mi ay nit ñu am valeur la fekk ay nit ñu baax ay nit ñu am ay valeur bi ma ci bi ma ci njëkk a euh, jukki mooy ngor xam nga euh, damay joxe benn misaal rek am na ñoo xamante ne nii bu ñu ñàkkee njël bu ñu ñàkkee njël dépense bu ñu ñàkkee njël seen kër dëkk bi yëpp yéeg ko dëkk bi yëpp yëg ne diw mi amul njël waaye am na gor ñoo xam ne ñu ci biir dëkk bi mën nañoo ñàkk njël weer kenn du ko yëg kon loolu dafa doon loo xam ne nit dafay suturaal boppam lii moom diine jàngaluñu ko lii fii la ko diine fekk moom lii moom fii la ko diine fekk bi ci bi ci des mooy gor ñaqam lay dundee lii baatu olof la boo xam ne moo fi jiitu diine ji gor gor piir ñaqam lay dunde doo wéeru ci kenn doo talal kenn loxo loolu diine jàngaluñu ko loolu fii la ko diine fekk diine daa fekk mag ñi fi newoon di dundee seen ñaq loolu moom lu wér la ceddo yi tamit ku masaa jàpp ku ñu masaan a jàppanteel faslante de coloré duñ la bàyyi képp kuñ jàpp duñ la bàyyi amoon nañ tamit ak maandu ci alali jàmbur ci loo xam ne moomuñu ko ci wax joo xamante ni leeru leen daawuñ ci wax euh, dama leen di jox benn misaal rek bu njëkk buñ jàppaan nit marta nit ku sàcc ñu ne jàpp nañ sàcc andi ko ci penc mi yeew ko ci penc mi ndax noonu lañ daan def bu njëkk buñ jàppaan sàcc ci pinc mi lañ koy yeew wooye boroom dëkk mu ñëw ate buñ ko mosaan a def waxuma la yow miñ jàpp waaye askan wi nga bokk ca dëkk booba ñëppay toxu ndax gàcce ga moom dootuñ ko mën a dundee dootuñ ko mën a dëkkee kon xam ngeen ne sàcc na meloon ca ceddooye yu njëkk ya melu ko tey ndax tey nit jël na alali jàmbur ñu tëj ko ci kaso bi mu génn bët set mu boyal ataaya ci buntu kër gi toog du dugg sax ci kër gi ci buntu kër gi lay teg ataaya ji di naan nit ñi di ko romb di ko xool waaye bu njëkk buñ la masaan a jàpp ci soxnas jàmbur wala ñu jàpp la ci alali jàmbur yow waxuma la yow miñ jàpp waaye yow xeet bi nga bokk askan wi nga bokk ca dëkk boobu ak la wër foofa ñëppay toxu ñëppay buub seeni néeg toxu ndax gàcce ga moom dootuñ ko mën a dundee kon lii daa bokkoon ci loo xam ne nii fii la ko diine ji fekk respecté ñi la ñaar ñi la jur wa bil walidayni ihsanan ñaar ñi nga xam ne ñoo la jur nga weg leen ca doy romboon nañ foofu ceddo yi romboon nañ foofu ci xeet bi mu bokk muy xeetu séeréer amu ci kenn ku ñemee bokk ak sa lal mag lal bu bu la neexee nag lal bi nekk 4 mètres waaye moom bu tëddee ci kaw ci suuf ngay tëdd loolu moom xam naa ko xam ku leer maa ngi dégg benn góor mu ne dund naa ba am juróom-ñaar fukki at mosuma bokk ak sama mag lal kon loolu ay xeeti respect la yoo xam ne waxuma la ñi la jur waaye ñi la féete mag rek da nga leen di jox cër ba ñoom ñu toogee ci kaw nga toog ci suuf bu buñ tëddee ci kaw nga tëddi suuf boo amul basang boo lal sax ci suuf ngay tëdd waaye ñi ma woo bokk ak moom lal léegi nag da ngay gis ñoo xam ne dañuy bokk ak seeni mag lal day am te ñu ngi ci diini ji kon nga xam ne ñoom ceddooy ñoom fañ tegoon seeni mag ak fañ tegoon seeni waajur diini bi mu ñëwee foofa rek la leen teg te defe naa ne loolu tamit diini ji moom fii la ko fekk beneen bi ma ci teg mooy dimbalante te yàlla tax dimbale nit ku ñuy néewal doole walla nga dimbale nit ci am am ci koo xam ne nii am amam demewut noonu euh, bi ma ciy jukki mooy xam nga mag ñi fi newoon dañ daan dañ daan jàppalante bokk na ci Birima Fatma Cubb bi mu amee ay jafe-jafe kajoor te waroon a falu faluwut dafa ñëw siin ci laasuk ñi laan samba moo ko fat ba régler ay problème am ak waa damel ba mu war a falu mu dellu ba mu euh, euh, ba mu delloo ci la falu doon buur ki ma ciy teg mooy la sug sira jogob saalum la woon buuru saalum la woon dafa faatoon nit bi mu ko faatoo gouverneur ne ci moom ne nañ ko ko àndel parce que da koy tëj ndax dafa faat nit buur sin ko mu doofeen fa maag moom moo yónni salmakoor yi ne leen jëm leen ngeen jëlee ma ko àndil ma ko ñu jëlee ko indi ko mu bind lettre gouverneur limal ko ay buuru Saalum yu bari yu faat ay nit te tëjuñu leen mu ne ko kii dafa faat nit nga bugg ko tëj tey buuru Saalum yi ma lay limal yépp faat nañ ay nit kenn tëju leen kon kii boo nee da koy tëj ay waxi jaxase la yu jaar seen diggante waaye doonut loi booy appliqué moo taxoon ma bëggoon nga bàyyi ko mu ñibbi mu def fa ay weer gannaaw gi mu daldi mu daldi ko libéré mu daldi ko delloo saalom kon loolu am na ma koddu yaande mboru kod fal ma koddu yaani mbaru sax moom euh, askanu ndeyam siin euh, siin la ndax euh, yaani mu jur koddu mi jur ma koddu yaani mbaru bu ko ci laa sa mbooti la ko jur mooy maamam kooku dafa demoon xare ji guy njulli bi mu demee xare guy njulli xare bi métti lool ñu jam ko jam-jam yu métti gaañ ko gaañ-gaañ yu metti bi xare bi jeexee doomam bu góor taawam moo ne kii bu leen ko yóbbu Kajoor mënuta yegg kajoor yóbbu leen ko ci mbokku séeréeram yi nekk jaxaw am nañ euh, euh, am nañ teraanga te buñ ko fa yóbboo danañ ko toppatoo ni mu ware ma ko duñaane mbaru ñu ngi ko suul ci diggante jaxaw maag ak jaxaw siin diggante boobu fa lañ ko suul te dameel la woon fii ci kajoor kon kii mën naa faloo fii doon buur bàmmeelam nekk fële loolu la koy waral mooy euh, li ma leen wax léegi muy jëm ci dimbalante ak koo xamante dafa ne ci jafe-jafe nga dimbali ko ak dëggu dëggu tamit fii la ko diine ji fekk wax dëgg rek te yàlla tax seede dëgg te yàlla tax boobu bi ma ci indi ni ma ko xamee yoon yéen noonu ngeen ko xamee mooy seede bi nga xam ne moom la Buur Sine Kumba Ndoofeen seede woon Serigne Touba te ku nekk xam na ne Buur Sine Kumba Ndoofeen ak Serigne Touba bokkuñ diine ndax sëriñ bi jullit la Buur Sine nekkul woon jullit ceddo la woon ñaareel ba mooy bokkuñ xeet kii séeréer la kii kii kii tukulóor la. ñetteel bi bokkuñu réew mi ñu dëkk kii mën nga dëkk Kajoor kii dëkk Siin lan moo leen war a mën a boole ba mu di ko ba mu di ko seede benn intérêt newu ci benn intérêt newu ci da ko doon seedeel ci li mu xam wax ko te yàlla tax te nag loolu mu def am na lu bari lu ko ci mënoon a fekk mënoon nañ koo cee tëj kaso comme ni mu def Aline Sitoé Diatta euh, euh, mënoon nañ ko génnee réew mi comme ni mu def baayam ñoxor se mu Juuf wala sax ñu faat ko comme niñ def Samori Touré loolu moom xamoon na ko de nekkul woon lu mu xamut xamoon na ne lii may def lii yépp mën na ma cee fekk waaye lii problème bi ak jafe-jafe bi mooy mante wax lu dul dëgg wax lu dul dëgg daal la mënut moo ko indi loon mu seede sëriñ bi waaye nag moom xaaroon na ci ku ko ci tëj xaaroon na ci ku ko ci rey xaaroon na ci ku ko ci génne réew mi waaye loolu yépp moom de koo sànne woon ci ginnaawam li ne woon ci kanamam rek mooy dëgg gi moom mënu koo fee gi di wax leneen te loolu nag ay valeur la yuñ def ci moom de te kiy def lii du jullit ceddo la woon moom booba booba xamul sax luy diine ndax gannaaw gi moom tuub na xëy na bu ñuy waxtu yu may mën nañoo ñëw ci tuub gi waaye nag li tax sàmm kóllëre am solo mooy ku mën doo feen ak sëriñ Touba am na kóllëre gu leen jiitu gu jiitu loolu ndax am na lu bari loo xam ne xëy na gëstukat yi xam nañ ko waaye ñu bari xamuñu ko mooy buur seen ñoxor se mu juuf di bàyyi ci Kumba Ndoofeen ndax mook baayam ñoo bokk bàyyi kooku tubaab bi da ko fi jële fii exile ko yóbbu ko Gabon 1883 la ko fa yóbbu mu nekk fa ba 1895 mu ñibbisi waaye ba mu fa nekkee ba sëriñ Serigne Touba ñëw fa mu dégg ne am na benn sëriñ bu ñu àndee fii ci camp bi Sénégal la dëkk mu fexe ba gis ko ne ko man de buur laa woon ca Siin waaye dañ ma tuumaal. ay nit ñu ma rey te defuma ko loolu moo tax ñu àndi mu fii te xam naa ne fii laa nar a dee te man kilifa laa bëgguma dee àll bu ma sañoon daal ma ñibbi fa ma dëkk Sëriñ Tuubaa ne ko di nga ñibbi moom ba mu koy nee na gëmu ko woon ndax moom gëmul woon ne tubaab bi dana fi andi nit mu ñibbi moom gëmu ko woon waaye bi ko sëñ bi waxee loolu ñetti fan lañ ci teg ñetti fan lañ ci teg benn soldaar ñëw taxaw ci buntu néegam ne ko ñoxoose mu prépare bagage bagages tu rentres Jaxaw ne ko waajalal say bagages da ngay ñibbi bu seen xor semu moo ñibbi si Jaxaw fii fekk ku ma ndóofeen di nguuru ba ñu ñoxor semu wàccee Jaxaw ku ma ndóofeen dafa woo jaraaf woo bisik woo farba ne leen ñëw leen kat ñu ñëw mooy leen borom nguur gi ñëw na fooguñu woon ne dana ñëw waaye ñibbisi na comme ñibbisi na nag na ñëw jël nguuram mënuma di nguuru sama bàyyi ni ci dëkk bi loolu ma munta ne gis ngeen cër boobu mënuma di nguuru sama bàyyi ne fi boroom nguur gi ñëw na jox leen ko nguuram mu ne leen man taluma nguur damaa sonn bàyyi leen ma ma ñibbi njaayeen mu ñibbi njaayeen toog fa ba noppalu yónnee ku ma mu ñëw mu ne ko maa ngi bàyyee benn sëriñ bu nekk Gabon moo tax ma ñib bu dul woon moom du ñëw barke ma tax ma ñib si fii xaw ma ndax danaa ko fekke xaw ma ndax du ma ko fekke waaye bu ñibbisee bu la fa kenn jiitu lii Serigne Touba defal na ko ku mën Ndofène ndax kuñ tëj sa baay kasoom mu nar faa faatu nit génnee ko boo amee ngor te am kóllëre bu bisam taxawee nga war caa xar sa tànk tubéy loolu mooy ngor te loolu mooy kóllëre loolu nag ku mën defal na ko waaye nag xam nga dañuy juum naan ku mën Ndofène dafa lebal Serigne Touba dafa fay sëriñ bi moo ko njëkk lebal bor moom daa fay te lim fay sax daanaka boo ko seetloo moom moo ci defaroo. ñun siin siin yëpp ñu jaar fa defaruñu nit waaw léegi ma ñëw ci beneen euh, ma ñëw ci beneen tomb muy bëgg sa réew bëgg sa réew ci valeur yi ceddo yi amoon la bokk tubaab yi ñoom ñoo sotti baat bi tuddee ko patriotisme patriotisme mooy bëgg sa réew bëgg sa réew nag ceddo yi kenn gënul la woon a bëgg senegal ndax mag ñi deewoon ngol-ngol mag ñi deewoon Pathé Badiane mag ñi deewoon Louga Ndem mag ñi dee woon Jilas mag ñi woon maataam ñoo ñëpp bëgg Sénégal a tax ñu dee bëgg réew mi moo tax ñu dee kon loolu du maanaam loolu nekkut doonut lu ab tubaab di ñu jàngal loolu ñun xam nañ ko bu wér-wér point boobu nag ci laa bëgg a ñëw boobu sax danaa ci indi sëriñ si ba ngeen xam ne sëriñ si yàgg nañoo jàpp ci diine ji waaye yàgg nañoo xettali réew mi tamit ndax xam nga ne 14 18 39 45. sëriñ si yóbbu nañ seen doom yi sëriñ Fallou Fall maam Cheikh dem na sëriñ euh, Ahmed si bu El Hadj Malick demoon na Kumba Ndofène bu san gi Biram Mbaru demoon na Buur Sine Mayekoor demoon na maa seen seen demoon na ñi ay ceddo lañ ñi ma mujj lim ñëpp doom yi ceddo lañ waaye ñaar ñi ma njëkk lim ay doomi soxna lañ moo tax ma jël ñaari exemple yi boo ko ñii lan moo leen yóbboon parce que boobu Sénégal ci France la bokkoon boobu Sénégal doonagul réew boo xam ne moom moom boppam loolu boobu ñun ci France lañ bokk ñoom boo gisee ñu yebal ñi bëgg a défendre seen réew moo tax ñu yóbbu ñoom seeni doom te ñii ma lim ñëpp ñaar ñoo ci ñibbsi waaw Mbour Sine Mayakor ñibbsi na maa Maaseen ñibbsi na waaye Kumba Ndofène fa la des Kumba Ndofène mi nag bokkut ak Kumba Ndofène yi muy wax mi Kumba Ndofène mi moom lañ moyoon moom lañ moon Gagny Siri Diop di doomu Lat Dior moo am ku ñuy wax Cheikhou Naar mooy ku ma bii may wax léegi lii nag buñ ko seetee wax dëgg dafay xawa a waar ndax dafay mel ni kon jullit yi nga xam ne ñoo mel ni man dafa mel ni ceddo yi ñoo leen gënoon jikko waaw dafa mel ni ceddo yi ñoo leen gënoon jikko ndax lii ma lim ni yépp xam ngeen ne ceddo yi daawuñu wax lu dul dëgg daawuñu seede lu dul dëgg dañoo amoon coloré dañoo bëggoon seen réew waaye est-ce que jullit yi mel ni man ñoom mel nañ noonu jullit boo xam ne lépp lu la wax boo ko xoolee ba ca biir daanaka daal day doon leneen waaw bu la nee bu subaa boo ñëwee ma jox la waxuma la ñàkk laa jox waaye boo demee danga ko di gis sax bu ñu fas faslanteeg yow coloré bu intérêt taxawee ñu fàtte ko dem ca intere ba loolu moo fi ne te loolu ay jullit a koy def kon nag léegi jullit yi est-ce que jotut ñoom ñu xool. ceddo yi valeur yañ amoon ñu jéem koo delloosi ndax diine de koo soxla sunu sunu sunu maami ceddo yi jikko yañ amoon diine de koo soxla te loolu ci suñu deret la ne boo faxasee rek mu feeñ ndax ñun ñi fi nekk jëm yi ñoo soppeeku waaye deret ji moom lañ yor ba tey te nit nag liy daw ci deretam da ko pour nga jàngal ko ko dafa yomb trop boo gisee jéem nañu jéem a soppi ay tubaab waaye sottiwut li tax loolu dañoo askanawut ci ak tubaab waaye tey valeur yi may wax tey boo ko doon jàngal xale lu gaaw lay doon lu gaaw lay doon ndax boo ko nee askan wi nga bokk kenn mësu cee wax lu dul dëgg kenn mësu cee njaaloo kenn mësu cee jël yi fi jàmbur kon yow de boo ko defee yow yaay ki ko njëkk a def ci askan wi lu mu doon doon xale bu wéetee dana xalaat dana ko xalaataat dana am lu mu def ci moom te nit ki boo ko dee yar doo ko yar ci xel nit ki boo ko yar ci deret nga koy yar am na kàddu yoo xam ne boo ko waxee nit du yem ci di ko xalaat waaye deret ji ngay laal te foofa lañuy soppee nit moo tax yii nii dafa am solo nit ñi jéemoon a def ay pexe ba jéem koo delloosiwaat ma ñëw ci ceddo yi nga xamante ne nii ñi ngi euh, ci sëriñ si nga xam ne wala doomi soxna yi nga xam ne ñi ngi askanoo ci ak ceddo ndax xam nga ne euh, ñaari jullit ji jàkkaarloo ay buntu kër ñaari borom kër yoo xam ne seen kër yi ñoo jàkkaarloo yéenay bokk ji daje ci jàkka ji di juleendoo yéenay bokk di naafilandoo ci jàkka ji di woorandoo di demandoo ci dëj yéeg lépp muy jullit comme yow nga xam ni kii jullit la waaye tey bu ñaan see doom sa biir kër nga bañ sa doom bu la toggoo di fa ñaani soxna nga bañ lu tax diine ji taxatut am na leneen lu tax parce que bu dee julli mu ngi julli koom yow bu dee wor mi ngi wor comme yow bu dee asaka mu ngi koy natt ni ngi koy nattee kon lu tax bu la ñaan sa soxna nga bañ am na lu tax jikko ja moo moo am problème te yow bëggoo sa doom dem fa jël jikko jooja moo tax waaye nag boo gisee ñaar ñi manoon a def muy ceddo yeeg sëriñ si ba mën a dugalante di mayante ay soxna jikko ju rafet a tax damay faral di wax ne ceddo ak sëriñ buñ àndee àndu gu rafet jikkoo jaa tax ñuy ànd waaye diine taxul ñaari jullit buñ mënta ànd diine ja taxut jikko jaa tax si ñaar yi dafa mat di ràññaatle bu baax a baax euh, bi ma ci njëkk a jukki mooy ku ñu wax xaali Amar Fall xaali Amar defe naa ne yéen ñi dëkkee boor bi yéen yéen a ma ko gën a xam xaali Amar Fall moom mi ngi juddu ci atum 1555 mi ngi génn àdduna atum 1636 moom moo samp daara ji nga xam ne ñun ci suñu gëstu xamuñu daara fii ci réew mi ndax daara ji ñu ngi ko samp atum moom di di di sëtu dëcce fu njóogu ndax dëcce fu njóogu moo jur mandasin mandasin jur patikuli patikuli moo jur xaali amar fall kon xam ne kooku ak ca doom soriwut te daara ji fi gën a mag daara ji fi gën a mag moo ko samp kon daara ja am na lu mu ko sampee ngor la ko sampee ak fit ak dëggu te loolu jëlewu ko ci diine ji loolu mu ngi ko jëlee ci ay waajuram kon loolu lu mat a mat di sàmm la te daaraam jooju lu mat juróom-ñaar fukki almaam yi jàngee nañ fa bokk na ci waajuru Cheikh Omar Foutiou taal ci daara ji la jàngee lu ëpp 70 almaam yi jànge nañ ci daaraam ji ki ci topp mooy sunu mbokk yi ndax ñooyu ay séeréer lañ koom ñun mooy euh, Abdul Aziz si al Amin ak euh, yal na yàlla yokk leeram ak Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum yal na yàlla yokk seen leer ñii ci xeetu séeréer lañ bokk ay sët lañ ci kumandoofen kumba ndóofeen bi dajeeg ma ba joxu mooy maamu ñii ndax euh, selbe kumba ndóofeen selbe kumba ndóofeen ngi dëkkoon jaxaw fu ñuy wax cuppaan foofu lañ ko jëlee yóbbu ko ñooro bi ñu ko yóbboo ñooro may ko ku ñuy wax Abdoulaye Oulimatu Ba mu am ca ku ñuy wax Marème Selbe ñu maye ko kaneen Kaolack Abdoul Hamid Kan mu am ji ku ñuy wax Soxna Astu Kan moo jur ñii may wax nii kon kii boo toppee ak siriiram soriwut te Selbé Coumba Ndofène bañ koy jëlee cuppaan di ko yóbbu fee doonul woon jullit ceddo la woon waaye jikkoom yu rafet ak lam jànge cuppaan ndax foofu lañ doon formé xale yu jigéen yi ñi nga xam ne dañoo war a meññ ay kilifa fa lañ daan ñoom fa lañ leen daan yare fa lañ ko jëlee yóbbu ko fa kon ñii ci lañ bokk ñii ci lañ bokk ki ci topp mooy euh, sunu sunu xalif bi génn àddina bu yàggut Cheikh Sidi Al Mukhtar di sëtu Saaxewar Fatma Cheikh Modou Moustapha di sëtu Saaxewar Fatma euh, Serigne Bassirou Mbacké di sëtu Saaxewar Fatma mën nañ koo leeral waaye day gudd biñ ci jël mooy maam Cheikh Ibrahima Fall maam moom dameelam gi moom ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ne moom sëtu damel la waaye dafa am leneen loo xamante ni xam naa ne ñi ñaa ngi koy gëstu waaye xam naa ne am nañu ko xam waaye bëri ñoo xam ne leeragu leen bu baax ndax moom da di sëtu damel ak sëtu buur ba ñaari la boole ndax moom ku ñuy wax sëriñ Modou Roqaya Fall euh, sëriñ Modou Roqaya mooy way juróom sëriñ Modou Roqaya Fall mooy way juróom am Cheikh Ibrahima Fall waaye Roqaya Ndiaye mi nga xam ne moo meññee way juróom ñi koy wax Roqaya Ndiaye Roqaya Ndiaye Sayer Maram Ndiaye mooy way juróom Sayer Maram Ndiaye faatim ma Mandiaye Fatim Babacar Waqi Babacar Waqi Samba Sadio Samba Sadio Demba Ndiare Demba Ndiare Mbaba Buri Mbaba Buri Alburi Ndiaye kon moom daa bokk bokk fële. te nag boo seetloo maam Gérafal moom ni mu gëmee woon sëriñ bi ak ni mu ko jàppee woon nga xam ne leneen rax na ci ndax ñëpp mën nañ koo bàyyi waaye moom du ko bàyyi ngor gaa tax ak kóllëre ga ndax ceddoo xamut soppeeku bu moom bu xasee jàpp du bàyyi moo tax qaala llaahu qaala rasulillahi taxul ñu tuub ceddoo yi loolu tuub la wuleen de te ñu bëri dañoo foog ne ñu bëri dañoo yaakaar ne ceddoo yi aaya alxuraan yi ak hadis yi ñoo leen tubloo déedéet ñoom boo leen di boo leen di waar di leen hadis ñoom ñu ngi xool say jikko ndax diine ji naan arab yi ñoo ko fi andi dëgg la ñoo ko fi andi waaye dafa am lu ñu ko fi indee andi ko ci euh, ci làkk déedéet xam nga jamono jooju kenn ku nekk booy jaay yaa ngi def say affaire ngir bëgg njaay mi njaay mi bari waaye ñoom dañoo seetlu woon ne ñi daan jóge fa la doon ay jullit nit ñi màndoo ci seenum njaay daal jaaxal na nit ñi ñu ne kon ñii comme seen diine ji moo tax ñu am maandu ku toll nii diine ji ku ci dugg yàlla mën na laa defal tawféex ndax comme ñoom lu lew rek lañuy ñuy soxlawuñ ñi fi jàmbur boo leen di jaay duñ la nax boo juumee sax dañ lay delloo la nga juum yow loolu yéem ñëpp jaaxal ñëpp looloo tax ñu bari dugg ci diine waaye nag aaya yeeg yooyu moom wax dëgg yàlla am na ñu mu dugal waaye nag am na ceddo yoo xam ne moom aaya dugalu leen moo tax euh, ñoom ñi nga xam ne ay séeréer lañ dëkkee na le Cheikh Madiba Sylla bi ko fa bi ko fa Serigne Touba yebalee 1928 la fa ñëw moom fay ñëw ay larmet la fa andi ay konko ak jiw loolu la fa andi andiwut jaasi andiwut fetal ndax bu indee jaasi jaasi yaa ngi fa bu andee fetal fetal yaa ngi fa bu ñu indee mbooloo mu nangoo dee séeréer yee ko gën a ñeme dee moo tax moom bi muy ñëw ay téereem la andi ak euh, ay larmet ak ay konko moom la andi nangoo muñ lool nag nangoo muñ lool moo tax tey jii am na fa daara joo xam ne mu ngi bëgg am téeméeri at ay sëtam a nga fa di doxal diine ji nam ware ñépp topp leen lu mu wax ñu topp ca kon kooku dafa am num ñu num ñu toppee woon ak num ñu daan naxtaanee bañ dugg ci diine ci ay jikkoom yu rafet ñuy jël ci moom référence loolu euh, dafa am solo euh, ma yokk ci kenn rek muy Cheikh Mbacke Gaynde ma ndax Cheikh Mbacke Gaynde ma tamit ni mu bokkeek Lat Joor dañ koy xaw di dañ koy xaw di euh, dañ koy xaw di lëjal daal waaye moom du sëtu Lat Joor direct maamam moo bokk ak Lat Joor ndax moom saa xewar Fatma mi nga xam ne moom mooy woy juróom bu góor Ahmadou Xureja moo ko meññ Ahmadou Khoureye Cheikh Ibra Soxna mbay jóob moo ko meññ Cheikh Ibra Soxna mbay Diop bi nag moom moo jur Lat Joor euh, moom moo jur Gañ Siri moom moo jur ku ñuy wax Ahmadou Khoureye Ahmadou Khoureye nag moom moo jur Médoune Médoune moo jur way juru Cheikh Mbacke fan moom noonu la deme waaw euh, leneen li ci topp bu fekkee dafa laaj ñu ñu gaawal ko mu am yuñ ci wàññi léegi euh, beneen bi ci topp mooy Euh, yu rafet yi nga xam ne euh, daan na jaar ci diggante ceddo yi ak euh, sëriñ si ndax tamit daan nañ jote jote yi moom dama koo tëb waaye ma ñëw ci yi nga xamante ne nii moo doonoon seeni relation yu rafet relation yu rafet yi relation yu rafet yi ma ci bi ma ciy njëkk a jël mooy amari ndee la Amari Ndella Kumba Fall nekkoon fi damel boo xam damel bu bari woon doole la bu amoon ginnaaw boo xam ne nit ñi daanañ ko bàyyi xel moom da daan faral di joteeg sëriñ si ndax jote na fekk euh, euh, almaami euh, Abdul Kader Kan bañ jote fi jote gu métti jote googa maam Maaram Mbakke ca dox ba jàmm dellusi ci ndax dañoo jote woon mu am nu mu demee ba ñetti weer moom moo dem am lu mu waxtaan ak damel fa la coow li jaar jeex ma laamin saar dëkkoon caareen sëriñ la woon euh, amari ndeelam yi moo ko faat ba mu ko reyee nit nit ñi di jaalisi maam Maram ñëw jaalisi daal di jàll dem ci damel bi mu demee waxtaan ak moom bi mu paree damel da koo laaj ne ko yow de bu sëriñ si yëpp meloon ni yow kon du ma joteeg ñoom ba di leen rey waaye danaa la booleeg sama la wax bii bu euh, ñuy wax Massamba Faye Massamba Faye bay Diouf sama la wax la danaa la booleek moom ndax yow dama bëgg a dëkk ak yow am na nag ñuy wax ne ci lii moo indi Maam Mara Mbacké ñëw dëkk si fii looloo ko andi lii moo ko indi ndax moom bi mu ko fa yóbboo de koo joxoon suuf su yaatu mu dëkk fa li euh, ma ciy teg mooy kullëre goo xam ne da ngeen di dégg Mbacké sunu booru siin gële waaye ñun boo demee ci sunu sin gee Mbàkke tur la fa du fa sant tur la fa fee boo nee Mbàkke ñun tur lañ koy jàppe fii nag boo fi nee Mbàkke aw sant la waaye boo demee sunu sin gee Mbàkke tur la fa loolu nag coloré ko indi coloré bu yàgg a goo xam ne mi ngi doxoon ci diggante Maam Maaram Mbàkke ak Buur Siin Wal Joojo Njaay li ma lay wax ni yàgg na ndax boobu digganteem ak seede bi mat na ñeenti téeméeri at coloré gi am nañ ko suñu digganteek Mbàkke ma téeméeri at seede bi soog a ñëw kon kóllëre gi lu leen jiitu la woon kóllëre gi li ko àndi mooy Maam Mara Mbàkke faral di ñëw siin di gane si di gane si Buur Siin Waal joojo ba mu fa njëkkee ñëw eh, atam bu njëkk fekk la àndi woon loolu ku ñuy wax la garam xorgo jaay eh, di doomu Buur Siin sambalam dut jaay moom la ay fasam réeroon mu koy wër ba fas yi feeñee ji Mbàkke Kajoor bi mu gisee fas yi jàpp fas yi yeew leen ci mbéj mi toog di noppalu mi ngi àndoon ak ay doom ak i jarwaatam ni mu toogee ni benn taalibe génn ci pénc mi gis leen daal di ñëw ci kër gi wax sëriñ bi ne ko am na benn kilifa ak sëriñ bu toog fee de xam naa ne ay taalibeem la àndal te yàlla xam na ne ceddoo la bu toog ak ay doomam nga xool toogin woowa mënuñ koo xamee toogin bële ki muy wax du sëriñ de ceddoo la waaye ay doomam ak ki ak ki eh, kiyam la nañ toogee mu jàpp ne sëriñ la bi mu ñëwee waxtaan ak moom mu ne ko sëriñ bi de xam naa ne su may ñibbi euh, danaa la may wenn fas nga koy doxantoo ndax yow wax dëgg yàlla ko baax nga mu may ko benn fas ne ko fas bii lewet na mën nga koo jël euh, di ko war di seeti taalibe yi loolu nag moo andi woon maam Mara Mbacke di jóge fii di dem siin di gane ji buur siin wàll jooju njaay gane googu nag ci la Mbacke gii amee ndax ba mu fa njëkkee dem daf faa dem fekk moom ñi mayoon ko ku ñuy wax Linguère Code Ndiaye Socé Linguère Code Ndiaye soose yàgg na ci kër gi waaye waaye yàlla mayu ko gone léegi bi maamaara ñëwee fanaan ba bët set mu nganu ba nganam jeex muy ñibbi mu ne ko ndax amoo soxla boo xam ne man naa la cee ñaanal mu ne tekk bam yàgg mu ne ko déedéet ba yàgg mu ne ankay ah am naa ko de ndax am naa fi Linguère boo xam ne euh, dañ ma ko jox soxna waaye yàgg na fi te mënta am euh, te mënta am tuut tànk lu ne nag def nañ ko woo naa saltige yi ñaankat yi def nañ lu ne waaye daal yàlla dogalu ko mu ne ko ndax mën nga maa jox liñ ko doon defal ci ay xeeti ñaan ñu àndi ñaani yi cosaan ay béjee ñun sox ay galan ay seengoor yooyu mu andi jox ko maam maaram daal di bind benn kayit jox ko buur seen wàll joojo téene kayit gi nii mel ni ku ko xaw a xeeb ndax lim ci daan def ak loolu daal dafa xaw a wuute mu xaw a mel ni ku ko xeeb léegi mu ne ko léegi danga nga koy booleeg liñ ko daan defal nga taal ko ñu daal di jël kayit gi booleeg seengoor yeeg béjjéneeg yépp taal ñu taal yépp lakk ba jeex mu jeex ci doom bi génne téere bi ne ko boo ko takkalee dana am doom mu koo gëm ndax li tax lépp tàkk te tàkkut léegi nag bi mu ko takkalee ñu toog tuuti soxna si daal di jël ëmb ñu dem ba yàgg mu wasin am doom mu ne ah léegi nag de kaay leen ndax xam naa ne daal euh, sama euh, kii boobu fi ñëwoon moom laa bëgg a tuddee doom ci dama bëggoon nag comme yéen yéen a doon nekk moom ngeen wax mu tur ñu tuddee ko ñu xalaat ñu la ah, tur bi daal wax dëgg yàlla xamuñ ko waaye daal gis nañ ne daal bu ñu xëyaan ñi daan ñëw ci moom yëpp mbàkkee lañ daan wax ku ñëw daal dangay wax mbàkkee demaan ku ñëw wax mbàkkee demaat waaye tur bi daal dañoo jàpp ne daal mbàkkee la tudd ñu daal di ko tuddee mbàkkee ñu dem ba soxna si jëlaat ëmb kooku góor la kooku góor la mooy mbake maag ñu demaat demaat demaat ba ay at mu jëlaat mu amaat doom kooku di jigéen ñu dajalewaat leen ba léegi dagg yi xamuñ turu ñu ne ko ah xanaa nga xanaa nga defaat mbake rek ñu baat ko mbake muy mbake ndek muy mbakke maag ak mbake ndek mbake maag góor la waaye mbake ndek jigéen la moo tax boo ñëwee sunu siin gële góor dana tudd mbake jigéen dana tudd mbake waaye Mbàkke goo gis ci siin maam maaram lañ ko tuddee moo tax sax ma leen doon wax naan léegi kuy tuddee di sa doom comme ñàkk xam tur wee taxoon léegi def leen maam maaram comme léegi yéen ñëpp xam nañ ne maam maaram la tudd bàyyi leen Mbàkke gi dee leen def maam maaram bu ko defee nit ñi mën koo xam waaw loolu daal moom laa bëggoon a indi ci kii Mbàkke googu ci couleur googu noonu bi ci des euh, ma teg ci diggante Cheikh Omar Foutiou Tall ak Bour Sine Coumba Ndoffène Famaat xam ngeen El Hadj Omar Foutiou Tall ku ne xam na ne jullit la ku ma Ndofène fa mag ku ne xam ne ne ceddo la te 1850 Cheikh Omar Foutiou Tall ñëw na jaxaw ganesi ko def na fa ñetti fan mooy ñëwam gu siiw googu ngeen di dégg bi mu jaaree ci Maba Jaxu ne ko nag siin siin yi daal jaar naa ci ñoom waaye ji ko rafet na xam naa ne diine ji moo leen dese te diine jàng ci seen deret dana ñëw loolu day waxoon na ko waaye ci ñetti fan ngan yi la ko waxee woon ma ñëw nag ci ku ma ndóofeen bu ndaw ndax ku ma ndóofeen fa mag ak ku ma ndóofeen bu ndaw du benn séeréer sax sax am na ñoo xam ne maîtriser wuñ ko ku ma ndóofeen bu mag kooku mu ngi judd atum 1810 mi ngi falu buur 1847 mi ngi génn àdduna août 1871 moo xeexoon Jilas 1859 moo xeex Louga Ndem 1859 moom lañ bettoon Kër Nguur moom moo xeex ak ba Jaxu kooku mooy xumandoo fen fa maag mooy maamu Cheikh euh, euh, mooy maamu kii mooy maamu sëñ Abdoulaye si ay amin mooy maamu Cheikh Ahmed Tidiane si al kii mooy seen maam kooku mooy maamu sama waajee toog borom waxtu bi bu ñuul bële mooy maamu kooku ki ci topp mooy ki seede Serigne Touba mooy bursin ko mu dofeen fa ndek kooku mi ngi judd atum 1871 mi ngi jël nguur gi atum 1898 ngi génn àdduna décembre kooku moo doonoon taalibeeb Serigne Touba mi ngi jébbalu 1921 ndax ñu bëri dañuy naan jébbalu nag jébbalul waaye jébbalu ci Serigne bi mi ngi jébbaloo ci gaar bi Jurbel ba mu jébbaloo fasam bu ñuy wax jaxaw la ko jox addiya fasam bi mu waroon la ko jox addiya Serigne bi xam ne wax dëgg yàlla kii gor la te fas wi mu ma may ngoram mayu ko mu jëlaat ko te dafa nar a dox Serigne bi tamit doon ko am xel. mu ne ko may nga ma ko addiya waaye jox naa la ndigal nga waraat ko mu delloo la ba jaxaw boo demee nga jox ko nit mu yët ma ko ndax si moom daa naroon a dox wala mu jël ci fasu dag yi kenn yéeg waaye fas yi moom comme joxe na ko moom ngoram moom mayatu ko mu lalaat ko moom loolu la ko seen kon tuub gi moom lu lu lu wóor la lu leer la euh, beneen mbir mooy le 13 juin 1903 xam nga le 7 juin. 1903 ci la ko ma Ndofeen euh, kii woon Serigne ca euh, ca Ndar ca la ko seere woon waaye le 13 juin 1903 ci la salmakoor yi ñëwoon fii kërub Daaru Marnaan gi nekk fii Touba ca lañ fa ñëwoon di aar kër gi te ña ñëwoon ñëpp kenn du ci jullit amu ci kenn ku doon jullit ñoom ñëpp ay caddo lañ téeméeri gawar ak fukk ak ñett téeméeri fas ak fukk ak ñett ñoo fi ñëwoon. fas bu ci nekk boromam bi mu ci yéegee moom xeex la pare woon ndax ba ñuy waaj dañoo ne woon nañ dem xooli ñu ne leen déedéet comme dem nga ñuy dem lu ne mën na cee xew kenn ku nekk waajal ni ngay waajee xare lu ñu ca fekk ñu xam ne loolu la moo tax ñoom bi ñuy ñëw fii Daaru Marnaan waaju xare lañ waaj ñëw këru Daaru Marnaan gi 13 juin 1903 moo tax màggal bi su paasee le 13 juin bi da ngeen gis séeréer yi ñëw fii ñoom tamit di di def seen màggal màggal googu loolu moo ko waral waaye ñooñu li ma ciy leeral mooy ñoom ba ñu ñëw ci këru daaru màndaan gi di ko aar diine taxutoon ñuy aar kër gi diine taxutoon kër gi seen kaddu lañ doon aar kaddu gañ joxe ndar ne sëriñ bi li ngeen koy tuumal dara amu ci ñoom danañ jaay seen bakkan ba kër gi dara du fi am ndax ñaar nag moo moo manoon a nekk ñi ko jiiñ fexe ba liñ ko jiiñ doon dëgg te nañ ko mën a defe rek mooy sànni nga nay ci kër gi wala suul ko fu jege kër gi ñi nga xam ne ñoo ne dara newu fa lañ mën a def mooy xool ba kenn du fa dugal dara wala kenn du fa suul dara tension bu ne mun na ci am moo tax ñoom bi ñuy ñëw noonu lañ waajee ñoo ñëw sàmm seen kaddu te sàmm sa kaddu dafa ci dafa am solo ci njulite diine ji nekk sàmm sa kaddu da ci am solo te ñoom sàmm seen kaddu moo leen fi andi woon waaye du diine bu seen ko ba muy seede Sëriñ Tuubaa booba doonagul jullit dëgg yàlla la doon sàmm dëggug yàlla xam ne dëgg moom yàlla rekk ko moom ak lu mën a xew tamit na nga wax dëgg loolu moo taxoon mu def ko waxtaan wi nag xam naa ne mënoon naa gën a gudd waaye mën nañ koo tënk foofu li ñuy wax lépp nag tekkiwut ne valeurs yooyu dafay amatul day am na fi am na ñoo xamante ne nii seeni soxla ku ko warta du ko xam am na ay gor yoo xam ne seen soxla ku ko warta xam du ko xam mukk am na ñoo xam ne bu nekkoon njël fukki at ak ñaar ku ko warta xam du ko xam kenn du xam ndax añ nañ wala reer nañ kenn du ko xam kenn du xam ndax seen kër am na coow wala amul coow kenn du ko xam loolu mi ngi am ba tey waaye nag dafa commencé tumuranke dafa commencé tumuranke am na koo xam ne situation ba mu nekk lu métti métti métti du tax ñu suufeel seen bopp ci seen moromum jàmm te loolu mu ngi bëri léegi te gis koo xam ne bu soxlaa ci nit dara jalal na ko suufe façon suufe bu neex pour jot ca rek waaye nag am na ñoo xam ne nii wax dëgg yàlla mu bokkuñu ci bokkuñu ci fii ñu toog nag wax dëgg yàlla xam nañ ne ñi dëkk ci dëkk bi ak ñi dëkk ci dëkk yi Serigne Touba yilif jikko yi moom xam nañ ne ma nga fa ba tey ndax dama ci joxe benn exemple bu xaw a reetaan lu ndax xam nga sol caaya sol caaya am na jamono yoo xam ne boo ko defoon mbedd moo jaar ñu di la ree waaye léegi de biir ndakaaru sax dangay gis ko sol caaya solal ko mbub mu gàtt ngir bëgg caaya ji feeñ te loolu damaa defee ne euh, yéen yéen a joxe exemple boobu ba nit ñi man cee jaar te damaa defee ne nag euh, caaya moom tubéy ju ko ëpp sutura amut tubéy ju ko ëpp sutura amut kon loolu dafa doon loo xamante ni wax dëgg yàlla peuple bi mooy ñi dëkk li ma ko waxee dëkk yi nga xam ne Serigne Touba moo yi moo leen yilif nañuy doxee ba tey valeurs yii ma nga fa waaye nag am na ci parti yoo xam ne nii valeurs yaa ngi yàqu ma yaakaar ne na xëy na bu ñu waxtaanee ak ceddoo teg ko nii nit ñi mën nañoo xam ne lañ ne woon démb ay valeur la te indi ko moo gën a yomb indi leneen moo taxoon ma di ko am na nag yu bari yoo xam ne wax dëgg yàlla tëb naa ko ci waxtaane waaye waxtu wi moo ko waral may nuyu nuyu ñëpp di delloo ziar ñëpp di leen baalu àq tamit xam naa ne waxtaan yi bu neexee bu neexut déglu ngeen ma loolu nag maa leen ci sant bu baax di leen gërëm kon seen bi euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah magam ab lal loolu dégg naa mu tudd décc fa njóogu njëkk doon ndamel du Kayor loolu doxoon na digganteem ak doomam Amari Ngoone Sobel ndax xam ngeen ni buur ba jolof moo yilifoon Sénégal moo doon buur bi ay laman la amoon ca Kajoor ak yeneen tund yépp li ci fa laman Kajoor la woon buuru jolof laman yooyu yépp kenn ku ci nekk dafa am loo sasoo woon at mu jot war ko yóbbu jolof laman di ci fa njóogu suufus su rafet si nga xamante ni moom lañ daan ambelire palais buur ba Jolof tey mooy doon gazon moom moom la sasoo woon at mu jot dafay duy saakuy suuf yu rafet beeñ yóbbu ko Jolof bu demee ñu tasaare ko ci palette wala buur ba Jolof yàlla dogal mu am at yu bari yóbbu ko ba am tiitaange ci digganteem ak buur ba Jolof doomam Amari Ngoone Sobel moo ko ni man de boo ma booleeg ay ajoor dinaa yóbbu suuf si way juróom tontuwu ko mu sàkkuwaat ko mu dog ko boole ak juróom-ñaar téeméeri ajoor ñu duy seen saaku yu beeñ soof su rafet ba ñu ñëwee ba dëkk bi ñu wax dànki juróom-ñaari téeméeri ajoor ya kenn ku ci nekk mu ni la nanga aw jaag jaag mooy bantu kel boobu day tolloog ab gopp bi ñuy beyee kenn ku ci nekk sot ko ba mu gën a ñaw saatu ñu gas ko suul ko foofee ba ñu demee buur ba jolof nungoo leen recevoir Amari Ngoone Sobel yëglu yëglu buur ba jolof nungu ko recevoir ba mu fa defee semaine mu ni ayoor yi bënn leen saaku si te tasaare suuf si ñu dem ndax man buur bu ma nunguwuta recevoir du ma yilif ba ñu ko defee ñu wax ko buur ba mu daal di tëgglu ndënd ba ñuy nga xamante ni ndënd pour woote xare la takk xareem dem di dabi Amari Ngoone Sobel ma ngi ko dabi dënki fa ñu sóoloon seen jaag yooye ñu xeex Amari Ngoone Sobel rey buur ba Jolof ak ñamu àndaloon yónnee ci baayam ni ko kët yat wi nu boole woon ak Jolof day damm naa ko tey loolu moo indi turu dammeel baayam bég ca lool bi mu ñëwee ba dëkk bu ñuy wax Kantar ci wetu Sagata mu nekk fa baayam wax sàmm yi nekk Kajoor yépp ni leen kenn ku ci nekk yëkk wa nga gën a rafet leen na nga koy indi ndax fas yéene waajal feetal doomam jooju nga xamante ni bii moo ko tàqale ak jolof yàlla dogal booba ayoor yi dañ daan jël ab tige muy bant bu ab tige bant bu diis takk ci bu mu takk ko ci béjjëni nag yi ba ñu dajalee nag ya ba ñu bari amari ngoone euh, euh, dëcc fa njógu ni day dem xool nag yi ngir tànn yi ko ci gënal ngir ñu reyal ko teeroo ko amari ngoone sobel yàlla dogal am nag wu tiit dal di daw tiga ba bant ba di nu mu tuddati bi muy romb buur bi di amari ngoone di dëcc fa bant ba dal ko ci bopp mu faatu juróom benn fan la doon damel bi Kayor ba amari ngoone sobel yéegéen ni bàyyam faatu na ci la ñibb si Kajoor am na ay doomi bàyyam yu bëggoon yu bëggoon doon damel waaye ayoor ya ñoo ni kii nga xamante ni moo nu tàggale ak jolof moom la ñuy def damel kon doom jooje taxawu na baayam loolu mooy côté bi positif waaye nag amoon na doom yu taxawul seen baay ndax moom Amari Ngoone Sobel bi mu doonee dammel te am na jëf yu ñu daan jëf yoo xamante ni euh, dëppoowul woon ak lislaam ngir bëggoon nañu nguur bëgg nguur goo xamante ni néeg yi nga xamante ni ñoo daan falu ci Kajoor bokk na ca néegub géej néegub waagaadu mbéy sooñoo gelluwaar juróom-ñaari néeg lañu dañu daan bàyyi xel ci ni kat sama doom ji bu ma koy takkal soxna naa ko takkal koo xamante ni bu amee doom nguur gi du génn néeg moo tax tuumaal na ñu Amari Ngoone Sobel ba ñu ko joxee doomu nijaayam mu am ca Masamba Takko wax nañu Masamba Takko ba mu matee ci rakkam ju jigéen la jël dencal ko doomam ngir bañ nguur gi génn seenum nekk sëy boobee Masamba Takko am ca doom ji wax ma Malik bi nga xamante ni soxna si toll na ab diggante rek la ko Amari Ngoone Sobel jël yóbbu ko Bawal wax Masamba ko taawam boobu ni ko sa doom sa soxna sa kat da am gone faatu na ma Malik ñu bàyyi ko bawol at mu jot dañuy wut legetug sunguf teg ca tànkub xale bi indil ko maama Omari Ngoone Sobel di xool màgg gi ba mu matee màgg pour gàttal rek mooy bi mu ñëwee Kajoor moom ma Malick moomee moo rey Samba Takko ma Samba Takko baayam ci xareb njool baaxoñ kon doom rey na baayam ngir bëgg falo loolu côté yi positif ci valeurs yi nga xamante ni bii euh, bokkul ci ñu taamu ci la bokk waaye pas-pas am na ku ñuy wax Mao mu bëggoon a falu sonn ca loolu bay bëgg a bis mbooyee dafa am mu tëdd ci wetu ci garab ci wetu ndaa ndaa loo xam ne dafa fees dell ak ndox mu gis mbott mu mar moo xamante ni bu ñàppoo ñàpp ñàpp bay jóoya ndox ma day daanuwaat waaye du décourager bu daanoo day ñàpp wàll rek mbott ma def na fa lu war a toog ñetti waxtu doog egg ca ndox ma banaan maa woon ni aha mbir daal boo ko bëggee mbott mi di jàngal na ma booba fukkeelu dameel ak juróom bu kajoor moo fi nekk mu daal di ànd ak ñoñam daal di fekk makoddu saalum makoddu bi mu doon tudd léegi gannaaw ba moom maaw moomee doon na fukkeelu dammeel ak juróom-ñaar ci Kajoor loolu liñ ciy jàng rek mooy pas-pas gis na ni mbott mi bëgg naa naan jaral na ko lu ne waaye ba mu bàyyiwut naan na mu ni moom it bëgg naa doon dammeel kon daf koy jaral lu ne ba loolee mbott ma amoon moom itam am na ko loolu bokk na ci euh, valeur yoo xamante ni ñoom amoon nañu ko waaye nag ñi mu ko waxee ngor amoon nañ ko waaye nag amoon na ay gàkk-gàkk ci biir ndax li ñuy wax un coup d'état ki ko njëkk a def mooy Lat Sukaabe Fall wala Latir Sukaabe Fall ndax doomu Ceyaasin bi nga xamante ni moo doon euh, moo doon euh, euh, teeñ ca Bawol ngir mu falu dafa xeex xeex yu baree baree bari ba jële ci ay gaañu gaañu ba bi muy falu tëlatul nguur ga ndax gaañu gaañu ya mu jël nguur ga dénk ko Lat ba mu wéree bëgg ko laaj Lat Sukaabe ko mukk du ci dal du ma ko delloo kon war na ko ñu xeex Lat rey ko dal di doon teej ca Bawol ba niñ ko woo mu doon dameel ca Kajoor bu boobu wee itam li ñuy wax transhumant li ñuy coow léegi nga xamante ni ku jóg nga ànd ak moom mi ngi tàmbalee ci ku ñu doon wax Samba Maram Xaya xeex bi mu doon tudd léegi muy la bataille de Ngolngol Samba Maram Xaya ànd na ak Lat Joor Lat Joor jekk ba mu gisee ni tubaab yi dañoo dem jàppale ji ma joojo Lat Joor jekkat yi mu bàyyi Lat Joor dem ànd ji ak ma joojo lan da ko jural bëggoon lu neex tubaab yi tax na capitaine Laurent mi nga xamante ni am na seen benn redoute bopp mu ñu ko doon tabax ca mbul Samba Maram Xee moo leen ni Lat Joor daal manœuvre yi fi nekk buñ ko boolee ak li capitaine Laurent yor ak ñu soldaaru suma jooju si buñ dalee ci ko Lat Joor du doy ñu wut xare bopp cent vingt personnes la ñu woon dem daje ak Lat ngol-ngol Lat Joor faagaagal leen tubaab ni ko ah yow yaa trahi kaay daal di koy jàpp moom Samba Maram Xëye tëj ko gore ba ca kaso ba ca la faatoo kon loolu itam bokkul ci euh, maanaam fu tooy nga dal bokkul ci euh, euh, jikko yi ñu tànn les valeurs li ma bëgg wax rek mooy fi mu campé woon waxtaan wi. ceddo bu dugg ci lislaam daal tànneef la waaye nag ba ñu duggagul euh, ndax sëriñ Tuubaa bi mu doon cité ay ceddo ñoo ko doon xeex borom daaru muti mi mu bàyyee woon njaboot gi ay ceddo ñoo ko doon xeex am na fi ñetti at yoo xamante ni day tëdd ba di ceddo yi ñooy ñëw lakk kër gi ci kawam loolu bokkul ci jikko yu ñu tànn te it am na li tubaab bi wax base besogne ay jëf yu ñaaw yoo xamante ni tubaab yi ay nit ñu ñuul ay cedd ñoo leen ko daan jëfal am na benn góor yàlla bu mag bu ñuy wax Mohamed Lamine Dramé en 1887 Moussa Molo moo ko faat ndax ca xeexu euh, euh, euh, nu mu tuddati dëkk bi nekk ci yoonu Gàmbi def caa gaañu Toubacouta tubaab yi teg ko ci chevière mooy euh, noppi kër lii léegi dañ ko yóbbul kilifa tubaab bi ngir ñu mitiital ko Moussa Malo jox ko ab géwélam yàlla dogal mu faatu ca gaañu gaañu yooyu géwélu Moussa molo moo dagg boppu góor yàlla boobee indil ko Moussa Malo pour mu dem yóbbul ko gouverneur te fekk na tataam ji mu amoon Toubacouta jël nañ fa ci valeur takkaayi soxnaam ak lu toll ci ñetti téeméeri kaamile alxuraan fi mu toll mu ngi ca musée ba nekk Bordeaux boppam boobee mi ngi ci musée fi mu toll sëtam yi descendance am ñi ngi def ay démarche ngir ñu delloo leen seen bopp maam boobee Samba Diadama góor yàlla la woon l'administrateur de salde ci Fuuta ay ceddo la yebal ñu faat ko dagg bopp ba mu jël bopp ba def ko ni ñuy def potu fleur pendant trois jours mu exposé ko ci buntu bi rom jëri jor ndee la Kanaar Fall mi nga xamante ni li mu doon wax ci daaray yi euh, Pire Kanaar mi nga xam ne en 1869 moo lakkoon daara yi Pire baayam moom la tudde Kanaar Fall mi rey jéeri dagg ba kon ñu gise ci nii ceddo yi amoon nañu ay tànneef euh, comprendre naa nag fi mu waxee parce que bi mu tàmbalee wax na ni moom siin la maîtriser ngor ga fa amoon ba buur siin mu jaraloon ko mu teg mantoom ci seere sëriñ Touba waaye sunu kajoor gi moom euh, ceddo yi fi nekkoon euh, naam am na ci ñu daan jëf ndax mën na wax ni ci Lat Joor tubaab njëkk tàmbalee xeex ak nit ku ñuul mais la ko jiitu ñoom ci seen biir ñoo doon xeex di néewal doole seeni moroom yi nit ñu ñuul Samba Maram Xaye mii ma da wax ni mooy njëkk a transhumé les révolte la révolte de marabouts du Njàmbur en 1859 moom moo dem comploter ak Faidherbe ba sëriñu Njàmbur si ñu ni leen dem leen yi ak nga kodd ca la ñu jaar ba convoqué leen ñu ñëw Diouroup ñu ñëw Louga ba ñëwee ñu jël fos ya jox ko sant ya ni leen delloo leen fos yi ñii dañoo am ak ñoom waxtaan sëriñ Socé dañ leen a gas suul ba noppi tuddee ko la révolte des marabouts du Njàmbur toujours Touba bi dañ doon am ay complice ba ci sëriñ Touba bi mu nekkee Ceyeen Jolof weer wi soxna Fatou si Diop wàcc ab liggéey dangay ngay gis toit bi ñu de notre agent secret à Thièyène bi sëñ nekkee kër gu mag gi ci njaareem juróom fukki nit a ngi woon ci biir kër gi lu yandu ci kër gi fanaan yi ci commandant bu njaareem kon li am solo mooy am jikko ju baax ba noppi dugg ci diine ndax doo war maanaam ni mu ko waxee gell war yi nga xamante ni dugg nañu ci diine ba ñu duggul ci diine itam amuñu woon ay caaxaan waaye nag amoon na ci ñoo xamante ni bii amoon na jëf yu ñu daan jëf ndax euh, Damel Samba Laobé Fall xeex na ak doomam ngir bëgg a doon buur te booba dafa nekk kajoor dafa nekk kajoor ñu woo ko ngir mu doon bu astafurla buur Saalum maanaam buur siin bañ ko waxee mu ni moom doon ab baadoo la kajoor moo ko gënal doon buur siin bi ko tubaab yi xeexee mu dellu Saalum xeex na ak doomam ji jur ngir bëgg nangu nguur ga kon amoon nañu ay valeur amoon nañu ay jikko yu positif waaye itam amoon nañu yu négatif kon bu ñu doon dënk waxtaan wi daal ni mu ko waxe woon mooy caddo yi ba ñu duggee ci diine lañu raw ndax amoon nañu jikko yu rafet waaye nag ni mu ko waxee gëmuñu woon yàlla jaamuwuñu woon yàlla te it nag nag loo mën a am ci ay jikko te gëmoo yàlla jaamuwoo jikko yi du la jariñ dara waaye ñi mu fi tudd te seeni maam doonoon ay ceddo gis nga taxawaay bi nga xamante ni moom la taxaw ci diine lislaam ak tarixe nga xamante bii ca la bokk ndax li ma doon wax ci waxoon naa ko fi keroog bi sëñ Tahir Fall di waxtaan euh, dammeel biram yaasin buubu bi mu doonee dammeel bi Kayor dafa jël yaasin buubu waajuram def ko Linguère waaye ba mu saayee doomi ndeyam da ko wuutu dafa jël maram ngël gu dëccu maram ma ko wutu dafa jël maram ngël gu ndeyam def ko muy lingeer loola metti ndeyam ju ndaw jooje ndax folli gam ko folli lan la def dafa dem ci ab sëriñ xaadi yi ñu doon wax njaay sàll ni ko dama bëgg sëy ak yow nga jël sa mbooloo ak sama mbooloo ñu dem xeex ak sama doom ji ma wàcce mais loolu lu muy nuru Xaadija nungul ko ko mu sëy ak moom ñu dem xeex ak déccu maram faat ko ma njaay sàll njaay sàll daal di jël faagey def ko muy dammel juróom benn weer la am dongoy xaadi ba fekk ko muy naan am ñollu ñu faat ko kon euh, ñoom ndax ñaar ñu bokk ndey ak baay jigéen nga falu fal sa yaay nga faatu sa doomi ndey falu fal yaayam lingeer sa yaay mer loola ba dem xeex ak doomi rakkam ju jigéen ngir faat ko loolu itam kenn xamul ban façon jikko la li ma bëgg a wax rek mooy li sëñ fay tàmbalee woon euh, ceddo yi amoon nañu ay jikko yu rafet mais nag amoon na ci benn benn yoo xamante ni seen jikko jaroon naa xoolaat kon jikko yooyu muy valeur yi nga xamante ni amoon nañu ko bi ñu ñëwee ci lislaam ay tànneef lañuy doon ña ca doon i ay tànneef la doon ña doon ay tiijaan ay tànneef la ñuy doon ña doon leneen itam noonu lañuy doon ndax ñoom waaye nag bu ñu fàtte ni bu ñu nee ceddoo dafa amoon la famille royale li ñu doon wax garmi garmi Samba Yaaye dafa yëg ni dañ ko tëj rek mu xaru ñu lu tëdd kaso bi ñu wàccee Lat Joor jël ko moom def ko muy dameel bi Kayoor ba ñu demee ba gis ni la bëgg ci moom mënuñu ko li ma doon wax ci ni am na ñooñ ay ceddo lañu ay respecté wuñu seeni kilifa ndax ay intérêt Samba Laobé Khourédia Mbodj ndeyam ak Lat ñoo bokk benn ndey waaye bi ko tuwaabi ne dañ lay fal dafa siñe contrat ñoom ni sama nijaay Lat Joor tere naa ko Kajoor dootu fi dugg loolee moom la wéyal ba niñ ko faatee ci Tiwaawoon ñu teg ci ñaar fukki fan ñu faat waaye euh, nijaayam Lat Joor fii ci déqale euh, kon daal ñu ngi sant sëriñ bi fay euh, waxtaana mi daal euh, ni ñu ko mën a tënke mooy ceddo ba noppi dugg ci lislaam loolu daal mooy mbir maa ngi jégglu bi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ mbay Guèye li ci contribution bu am solo bii nga xamante ne moom nga def xam naa ne ñu jégglu mbokk yi rek ci laaj yi nga xamante ne moo aju woon ci waxtaan wi waxtu yi moo xaw a xat loolu moo tax xamaa ne laaj yi du mën a jàll xamaa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne suba insha allah oustaz Sam moom la ñuy dalal fi jotaay bi mu fas yéene ànd ak ñun ci nafasatul waxt te mooy am solo waxtu bu dee altine insha allah sëriñ saalihu mu sëriñ mu fati xar yi dañuy fas yéene àndal ci alxanaa te mooy doylu xamaa ne insha allah dinañ ñëwaat ci euh, programme li des ci ay bis boobu noonu insha allah kon ñu santaat rek mbokk mi nga xamante ne moom la ñu àndaloon tey ci waxtaan yi muy sëriñ Mouhamadou Faye wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh